Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-saalis ashar ar-raabi' ashar anhu radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala as-salawaatul xams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadaanu ilaa ramadaan mukaffiratun maa baynahunna idaa ijtunibatil kabaa'ir rawaahu muslimun rahimahullah <clears throat> an al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullah muy wax ci eh, garab gi nga xam ne moom lañ ne ba léegi yi ñu romb yëpp mooy di ci xadiis ci bunt bi garab gi ci eh, nitu toolu nit ñu sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiya anhum amin eh, ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis numéro treize bi bi mu doon wax mu jëlu ko ba léegi ci mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu idaa tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khatii'atin nadara ilayhaa bi'aynayhi ma'a al-maa' banim jeex bu jaam bi nga xam ne way ngëm yàlla la bu way wommat la wala ngay way ngëm yàlla bu jàppee eh, eh, raxas xar kanamam bépp bàkkaar boo xam ne moom la gis xoole woon ak bëtam yi day sotteeku day waddaale ànd ak ndox ma wala toq ba mujj ma ca ndox ma Euh, tey nag ñu war a gis xadis bi ci tegu ba léegi mu koy jële ci mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne ar-rabi'a ashar mooy quatorzième xadis ñeent ak fukk muy fukk ak ñeenteelu xadis waaye di eh, di ci bunt bi waaye mooy lan ci garab gii di wane bari waayu yoonu di leeral yoonu yiw yi ni ñu bare waaye eh, mooy quatorze biñ tax ba léegi ci bunt bi waaye ci chapitre bi waaye mooy xadis numéro cent trente téeméer ak fanweer li ko tàmbalee téere bi walillahi alhamdu wal minna mu ne kon arba'i ashar li nga xam ne mooy quatorzième xadis anhu mu ngi koy jëlee ci saxaaba mu jëloon xadis yi ñu romboon yëpp muy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu an rasulillahi ci ndawal yàlla lii de sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne nee na as-salawaatul xams mu ne juróom juróomi julli waxoon nañ xadis bii ne moom la ñuy gis ci jotaay ñu génn mu ne as-salawaatul xams juróomi julli yi mooy lan isbaar tàkkusaan timis gée ak fajar fay xam nga loo ma tàmbalee tisbaar ah, kay xam nga ne xaw ko na ah, <laughs> yow kay leeralal daw leeralal <laughs> ma allah jazakallahu xayran parce que keroog bi yonent bi alayhi salaatu demee Isra wal Mi'raj tukkeem bu barkeel boobu bu yéeme boobu mu demoon ci asamaan yi demaale Jérusalem baytul maqdis Yerushalem ah <laughs> nan la ko yahuudi wax Yerushalem ah <laughs> jiite fa malaaka yi ba mu jëlee julli ba pare ba mu ñëwee ci suba ga Seydina Jibril moo ko doon wan waxtu yi waa julli ñi mu jëlee yan waxtu lañ koy ji lañ ko julle te waxtu wi mu njëkk a ñëw Seydina Jibril alayhi salaam di ko war tisbaar la woon loolu moo tax bu ñuy wax waxtu yi ñuy tàmbalee tisbaar ah ka tàmbalee wuñ fajar nga ne bis bi fajar lañu war a tàmbale noonu lii la moo tax juróomi julli yooyu mu ne wal jumu'atu ilal jumu'a ak ajjuma ba ajjuma mooy ajjuma comme boo jullee ajjuma benn jour ajjuma ba àjjuma beneen bii ñëwaat waaw salawaatul xams mooy ma jullee fajar diggante fajar wala diggante tisbaar ak tàkkusaan ak diggante tàkkusaan ak timis ak diggante timis ak gée ak diggante gée ak fajar loolu wax bu dee àjjuma moom mooy àjjuma bii nga julli ba àjjuma bale di ñëw wa ramadanu ila ramadan ek leneen weeru koor ba weeru koor weeru koor gi ñu génn semaine bi eh, ñeen ñi àjjuma ñeen ñi alxames weeru koor boobu gi weesu ah. ndax eh, tey mercredi avril deux mille vingt trois mu tombé bu dee ñi wooroon samedi ñi ñi ñi korite samedi samedi dimanche lundi mardi mercredi tey le quatre tey la quatre shawwal tey la ñeenteeli fan ci weeru koor bu dee nag ñi nga xamante ne ñoo wari woon ñoom alxames julli li nga xam ne mooy àjjuma an vendredi samedi dimanche lundi mardi non mercredi tey le six non ñoom tey le six bu dee ñeneen ñi mooy le cinq ndax ñi wari woon ñi ñi ñi wari vendredi ñoom samedi lañu korite mooy premier jour samedi dimanche lundi mardi mercredi le cinq voilà tey le cinq ci ñooñu di le six ci ñeneen ñi mooy ramadan bii ñu génn ba ramadan bii ñëwaat wala bii ñu génn ba ak ba ko jiitu woon mooy diggante yi yooyu mu ne mukaffiratun bu ci nekk ci yii day far day effacer ma baynahunna li nekk diggante mooy ramadan boo wooroo euh, julli julli yi d'abord boo jullee tisbaar laata ngay julli tàkkusaan bàkkaar nga fa def ba nga jullee tàkkusaan bàkkaar nga xam ne ñi moom nga def ci diggante bi julli ji nga julli tàkkusaan ndax day fa day far day effacer bàkkaar yooyu yi nekk ci diggante tàkkusaan bi ak tisbaar bi diggante timis bi tàkkusaan bi ak timis bi tamit diggante timis bi ak gée noonu la gée beeg fajar bi noonu la ñuy bàkkaar yi naka noonu aljuma ba aljuma boo jullee aljuma bii weesu tey la mercredi ba aljuma bee ba aljuma bii di ñëw fii ñaari fan loolu day effacer bàkkaar yi nga xamante ne ñoo dox ci diggante bi naka noon wa ramadan ila ramadan weeru koor gi ñu woor euh, euh, walillahi alhamdu wal minna bu borom bi defee ñu fekke weneen koor gële bu ñu ko nangulee li <laughs> day effacer diggante bi ah ci diggante bi voilà loolu lay wax waaye ma baynahunna idha jutunibatil kaba'ir bu dee ne ah moytu nañu bàkkaar yu mag yi kon loolu mooy la <laughs> loolu mooy la lii moo tax boroom xam-xam yi na ah lii day wane ne kon mooy ne kon bàkkaar yu ndaw yi lay far mooy da moytu bàkkaar yu mag yi ndax yow boo ko defee kon la muy far moom bàkkaar bu mag bokku ci te bàkkaar bu mag bi ca gën garaaw mooy shirk billah dinañ ko gis ci biir séeré ah. bi Mawlaana Ibn Mas'ud di laaj loolu la yonent bi alayhi salaatu eh, ak rey nit njaaloo ñaawe ci say waajur eh, ak li nga xamante ne ni mooy yooyu noonu ak yeneen bari nañu nag imaam az-Zahabi rahimahullah def na ci téere tudd al-kabaa'ir ah léegi yonent bi alayhi salaatu wa ko leen juróom-ñaar yi nga xam ne day mabbu jëf yooyu yooyu noonu ay bàkkaar yu mag la boo ko moytoo julli bu nekk diggante julli tisbaar ak tàkkusaan day effacer bàkkaar yi diggante tàkkusaan ak timis day effacer bàkkaar yi diggante àjjuma ak àjjuma day effacer bàkkaar yi boo moytu way yu mag yi kon mooy yow yu mag yi bu dee ñoom nga def borom bi moom bu la jéggal loolu waaw parce que ñoom dañoo gën daa am leneen lu ñu laaj loolu moo tax borom xam-xam yi ci yataay ñu génn ñu naan la moo tax xadis bi nga xam ne riwaay bi ñëw benn ci xadis Seydina Usmaan yi ne yonent bi alayhi salaatu euh, wax ci jàpp gi bu ko julli ñaari rakka yi day effacer li ji say bàkkaar yi jiitu woon euh, wala yi mujj sax ak bàkkaar yooyu muy effacer est yu ndaw yi la euh, ñeent ñi ñu bari ci ñoom ne yu ndaw yi la ndax xadis yi nii waaw ndax xadis yi nii ñoom lañ doon teg tal yonent bi alayhi salaatu ne ida moo tax fële hadis biñ gisoon bi mu yonent bi saa saam doon wax naan ki nga xam ne dafa ida tawadda bu dee ne dafa jàpp nit ki dafa jàpp fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jumu'a fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jumu'atayn wa ziyadatu thalathati ayyam ma ne la woon loolu mooy bakkaar yu ndaw yi ndax hadis bii moo koy leeral waaw new wal jumu'atu ila al-jumu'a ajjuma ba ajjuma day ak ramadan ak ramadan ak julli jële day far fekk mu ngi mooy tandaku yi nga xam ne ñooy bàkkaar yu mag mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko al imaamu muslim mu imaam muslim naka noon mbokku taalibeem al imaam abu daawud ak seen sëriñ imaam ahmad naka noon euh, al imaam euh, at-tirmidhi an-nasaa'i ak ibn maaja al sunanul arba'a ñoom daal dina solo li nga xamante ne mooy xadiis bii nii kon affaire baa noonu léegi Eh, am na yeneen maalam tushal kabaa'ir la wax as-salawaatul xams wal jumu'atu ilal jumu'a kaffaaratun limaa baynahunna maa lam tushal kabaa'ir voilà hadith boobu eh, ñoom ñoo ko soloowaat rek ñu la tuddal imaam Ahmad ak sunanul arba'a ak imaam Muslim rahmatullahi alal jamii' moo mooy fekk waa ji nekkul koo xam ne day muur day dëkke ah. comme si ku mu bàkkaar yu mag yi dikke leen voilà loolu day kafaara kon hadith bi ci gàttal insha allahu taala bu ko defee ñu jàll ndax am wax nañ ci waxati ci mooy ne kon lëkkaale euh, bi am ak suñu buntu kon yoonu yiwi laa bari yow sax dem jàkk ak même loolu dem jàkk kese de julli gi ngay julli moo xam jàkk da ko jullee wala sa kër gi koy jullee tisbaar ak tàkkusaan ak yooyu noonu julli gi nga koy respecté di ko julli yooyu day far sa bàkkaar dana lay yëkkatil ay daraja comme ni ko yonent bi saa saam di leerale hein waaye da julli ajjuma ba ajjuma loo xam ne benn yoon la ci semaine bi lañ la laaj day sax sa bàkkaar yi nekk ci diggante bi boo moytoo yu mag yi waaye ramadan ak ramadan kon kay fay lool jafewul woor ah nga woor trente ba fan wala wala li nga xamante ne mooy vingt-neuf hein borom bi faral la ci li nekk digganteem ak bële boo moytoo yu mag yi kon loolu si'atu rahmatillah yërmande yàlla ni mu yaatoo ak buntu yiw yi ni nga xamante ne noonu la bare kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala muy wax xadiis bi nga xam ne moo ci tegu mu ne al-xaamis ashar anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa adullukum alaa maa yamhu Allahu bihi al-xataayaa wa yarfa'u bihi ad-darajaat alaa adullukum alaa maa yamhu Allahu bihi al-xataayaa wa yarfa'u bihi ad-darajaat qaaluu balaa yaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala isbaagul wuduu'i alal makaarih wa kasratul xutaa ilal masaajid wa intizaaru salaati ba'da sanaan fa zaalikum ribaat rawaahu muslim rahimahullahu taala hadis bi ñu génn bala ñu koy jàll war na ñëwaat as-salawaatul xams ni ñëwaat ci téere bi hadis numéro mille quarante cinq ak hadis numéro mille cent quarante neuf insha allahu taala foog naa idaa tawadda al abdul muslim boobu it waxoon nañ la dina ñëwaat xadis mille euh, vingt huit insha allahu taala te xadis ba ko jiitoon man tawadda fa ahsana al wudu boobu it war naa ñëwaat xadis mille cent quarante huit ah insha allahu taala kon mu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne as-saadisu as-saadis ashar Euh, imaam an-Nawawi al-xaamis ashar ci buntu bii ci garab gi hadith bi nga xam ne mooy juróom ak ak ñaar ak ak ak fukk muy quinze fukk ak juróom de hadith numéro cent trente et un biñ tàmbalee téeram ba léegi mu ne anhu mu ngi koy jële ci mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ba léegi annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na alaa adullukum moo tax duma leen tegtal ala ci loo xam ne maa yamhu Allahu bihi al-xataaya loo xamante ne yàlla da koy jaare ci loolee di ci far bakkaar yi wa yarfa'u te mu ciy yëkkati ca loolee bihi ca loolee ak darajaat daraja yu kawe yi qaalu ñu ne ko balaa ya rasulallah ah, kay yow nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne isbaaghul wudu waaw di matal njàpp di rafetal jàpp te loolu taxawoon nañ ci ci jataay yële ñu génnoon jotaay bee ñu génne isbaaxul wudu mooy di ko matal comme ni nga xam ne noonu la rote noonu la koy nañ ci balay saa saa doon defe di ko defe ni mu gën a mat waaw mu ngi noonu matal ko mu ne nag matal ko lan alal makaari ci kaw yu metti yi yi nga xam ne bakkan bëggul woon nga laal ndox mi dara alhamdulillah sedd na sawaay mais alhamdulilah ndox mi àggul foo xam ne yow da lay lor ah te manoo ko tàngal est ce ngay jóg ci fajar gi ne waaye garaaw ndox mi daal sedd kon bu ma jàpp déedéet déedéet léegi nga def ko loolu noonu borom bi da ci matal bu teewul lu ñuy sedd noonu nga daal di ci matal sa cëru njàpp yi waaw nga matal ko isbaaxul wudu'i ala al makaari jamono yi nga xam ne ah neexul bakkan de di laal ndox mi neexu ko de wala mu nekk loo xamante ne ndox mi ah saay amu fi de foog yàlla may dala mu ko loo ko loo ko jënde ah yi ah da ngay yow day ràññee ko par force ngay waaw léegi nag le neexu ko loolu mooy nga jàpp-jàpp bu mag ci kaw loolu voilà mu ne wa kasratul xutaa ila al waaw ak baril beneen boo xam ne benn ngoog isbaaxul wudu ala al makaari matal njàpp ci kaw yoo xamante ne sa neexu ko wa kasratul xutaa ñaareel baril ay ay ay ay jéego ilal masajid yi baril looy say jéego yooy dem ci jàkka ji ngir julli fa ngir def fay jaamu yàlla ñetteel wantizaaru salaati ba'da salaat boo jullee ba pare toog di xaar julli moo xam ci jàkka ji nga nekk wala da dem sa kër wala sa lëguykaay waaye sa xol bi mu ngi aju ci jàkka waaw wa rajul na nga xam ne borom bi da leen di keral bés bi ñu ko gis tamit bés ba nga xam ne amul ker ci téere bi lu dul keral boole na ci ka nga xamante ne wa rajulun góor boo xam ne qalbuhu mu'allaqun ah xolam dafa nekk lu dafa aju ci jàkka yi hmm. waaye kooku mu ngi mel ni ku toog di xaar julli ndax liggéey ba mu la la mu yittee muy def xel maa ngi nekk perpétuellement ci julli mu ngi xalaat julli rek di sóoraale waxtu wi gaaw bu jot bam delluwaat waaw mu ne yonent bi saa nag ne fa zalikum lii nii ma leen wax ar mooy takku ba dëgër nag waaw nga takku xare lii façon takku la boo xam ne bakkan du ko neex waaw yii mu fi wax nii ah, bakkan de moom day bëgg rek ngay toog fi nooy rawatina ngelaw li sedd na ci biti sa waaye sa dem jàkk lii boo jullee fii baax Euh, soy attention quoi faut pas être compliqué mu ne imam muslim rahimahullah waaye nako noonu al imamu ahmad sëriñam soloona ko boo demee ci al imamu malik ibnu anas euh, euh, rahimahullahu taala ko fay indi moom tamit ci muwatta nako al imam at-Tirmidhi an-Nasa'i ak al imaam Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jami' imaam Muslim mu ngi ko indi ci kitaabu at-tahaara baabu fadli isbaagh al-wudu'i ala al-makaarih foofee fa la ko indi foofee fa la al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala indi hadiis bi mu ne haddathanaa Yahyaa ibn Ayyuub wa Qutayba wa ibn Hujr jamii'an an Ismaa'iil ibn Ja'far Ja'far qaala ibn qaala ibn Ayyub mooy Yahya haddathana Isma'il akhbarani al-Ala an abihi an abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala alaa adullukum bam jeex hadith bi kon al ni buñ ci ñëwaatee yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañuy xamal ay bunt yi lëkkaale suñu bunt bi tamit yoo xamante ne nii moo tax mu ne ala adullukum ndax du ma leen tegtal loolu dañ ciy xame ne nit ki doo toog rek naan man ku ma laajul du ma la wax waaw man daal sa waay ku ma laajul du ma la waxa ah ku ma laajul xam-xam man du ma fi nekk di waxa ah non baax na nga toog jël sa propre initiative comme ni ñu gisoon te hadis ma wala nam nu moo Abbaas la radiyallahu anhu yonentu Yàlla bam koy jàngal yi nga xam ne moom la ko doon xamal yaa xulaan bi nga xam ne ci la ko doon wax naan ko ila sa'alta fas'alillah ak yooyu booy fa ida wa ida sta'anta booy sàkku ndimbal sàkkul ndimbal ci yàlla ak yooyu moom moo jël propre initiative am xaarul yonent moo ko defal boppam xaarul Seydina Ibn Abbas laaj ko a anhuma déedéet kon tamit noonu la fii mu ne ala adullukum ndax duma leen tegtal loolu jàngalekat bi daa war a nekk koo xam ne comme li yonent way sasam ñi nga xam ne wa faatihu xayr waaw ay caabi bunt yiw lañu war a doon fu ñu nekk dañoo war di tegtal nit ñi ci xam ne mooy moo leen di jariñ ci seen àddina ak seen àllaaxira ak seen wàllu borom waaye doo toog rek toog yow lépp luy xew nga toog ku la di sax foog na yow am nii nga xamoo dara ndeke na xam nga gaay bi dafi to yaa nga toog na am naa man sama yoon nawul waaw ñëwul laaj ma wala seen dañoo doon soxla lu tax ñuy def dañoo waroon a laaj non non non loolu du waxu boroom xam-xam déedéet waroo doxale noonu déedéet waaw ñoom nga toog sax yoo xam ne xoolal yi kenn laaj nga nekk lay saxaam mu ne leen ndax duma leen tegtal ala ma yamhu Allahu bihi al-xataaya li nga xam ne borom bi da ciy effacer bàkkaar yi ba pare di ci yëkkati darajaat yi effacer say bàkkaar yëkkati say darajaat ba tax yow ajjana yu kawe ya yëkkati say darajaat ci li nga xamante ne mooy sa digganteeg sa borom mu yëkkati la fa sori waaw wa rafa'naahu makaanan 'aliyyaa waaw <coughs> ñu yëkkati ko comme noonu mu wax jaamam boobu yonentam boobu alayhi salaatu wassalaam mu defal la loolu yëkkati la ci ay darajaat fi moom fi boppam moom borom bi tabaaraka wa taala yëkkati la baynal xalaa'iq yëkkati la yëkkati la faddalaka ala ci ay daraja yu bari ci mbindeef yi waaye yëkkati ci kaw noonu tamit aljana ca manaazil yi nga xam ne dëkkuwaay yi gën kawe waaw yooyu yëpp borom bi da koo def fii ba pare di la ci faral li nga xamante ne mooy say bàkkaar non non waaw jéggal ko effacé ko moo xam yu. malaaka yi jotoon a bind wala yoo xamante ne sa digganteeg sa borom la yoo xamante yooyu yëpp mu effacé ko yi yëpp day effacé loolu lool gis nga fi ngay tege sa tànk boo teg boo yem jàkka yëkkati nañ la ci yëkkati nañ la ci ay daraja daldi la ci faral ay bàkkaar lool waaw ala adullukum ndax duma leen tegtal ala ma yamhu Allahu xamante ne borom bi da ciy fare bakkaar yi wa yarfa'u bihi darajaat di ci yëkkati daraja yi waaw ñu laaj ko ah kay yow dawul yàlla li waaye ñi ñuy jàngal tamit di leen xamal yu mel nii bu leen ko borom xam-xam waxee ah non non ñun taxul ñuy grawul eh, non non maa ngi dem ah grawul ah, non yow ñu ngi lay wax guddi yi. yi ñuy sare say bakkaar ak di ko yëkkatee say daraja nga naan doo baaw non non sooy non maa ngi dem non sooy man taluma yi quoi ah déedéet dañ ne ko balaa yaa rasul ah kay ndax ñii mooy ñoom yàllaa la ñuy téeloon waaw yow nag bu dee noonu nga mel day wane na rek lii du sa affaire lii yitteelu la yi la yitteel mooy fu ñu lay waxe ab bërëm fi ñuy waxe li jëm ci bakkaan ay film ay makki yooyu moom man nga fee toog dee waaw balaa commencé nga commenté bu commencé ngay ngay commenté bu jeexee ngay commenté heure doo sàppi mukk du la sàppi mukk waaye fuñ la ne kaay bi wan la yi nga xam ne borom bi da ciy fare ay yéen ay ay bakkaar bi ci yëkkati daraja nga jóg dem sa yoon wal iyaazu billah kooku a'rada wa a'rada allahu anhu dafa dumóoyu borom bi dumóoyu ko kon nag ñu ne ko balaa ya rasulallah ah waxuñ ko balaa ya muhammad sallallahu alayhi wasallam doon wax rek balaa ya rasulallah ah kay yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu commencé nag di leen leeral isbaaghul wudu ala al makaari yi ñu wax noonu yëpp di eh, matal njàpp fi nga xamante ne mooy jamono yi nga xamante ne nii ah jàpp ja neexul comme nañu ko waxee léegi waaw ah, waaye sa yaram bi bon yow daal nugg na nugg boo xam ne ci mbàjj yi nga ne ci bu ma ko xasee tooyal cinq heures du matin la julli quatre heures du matin que bu ma fi jàppee jàpp gu jaar yoon bu kii est ce dinaa mën a nelawaat loolu nga teg ko fee jàpp jàpp gu mat sëkk waaw mananoo man si noo de makaari waaw ak li ñu waxoon sànq hein bon amaana bu ma laa leen ndox mi bon am na benn frisson bu may jox loolu ci frisson rek la yem yow tegu benn benn feebar yokkul sa feebar rewul dara waaw nga def ko waaye jaay liñ la woon jënd ko même bu dee cher na waaye borom bi may na la loo jënd ndox waaw sa bakkan du ko bëgg mais nga yem ko ko voilà mu ne wa kasratul xutaa ila al masajid bari dem ci jàkk yi waaw loolu mooy di fa julli di fa dem di dem waaw heure bu jot nga dem waaw rajo nañ trois cent cent bu ngeen gisee nit ki daal mu bari lu nekk dëkk di dem jàkk laa su ne kooku seedeel leen ko ngëm yàlla. mu ne wantizaaru salaati ba'da salaat loolu waxoon nañ soo mooy ki julli ba pare julli tisbaar nekk ci jàkka ji def yeneen ay azkar ay leneen di xaar julli jotaa wala mu dem ay yitteem waaye xolam dañu nekk ci julli bi nga xam ne mooy waaji ñëwaat kon nag mu ne fa zalikumur ribaat loolu de mooy takku ba dëgër de waaw loolu mooy takku ndax yii mel ni kuy jihaat ci tool yoonu yàlla ndax da yii boo ko takkoowee mooy yow tëj nga. qad irtabatta nafsaka an il maasi an il maasi yow tëj nga sa sa sa bopp ci mu wëllif bàkkaar yi ba pare da koy da koy fegal lépp loo xam ne yu xaraam la waaw da koy sori waaw mu ngi noonu da koy sori waaye tëj nga sa bopp ci li nga xam ne moo koy moo koy moo koy baaxal di ko tazkiya qad aflaha ta borom bi nee na man qad aflaha man zakkaha dëgg-dëgg daal dinay texe ki nga xam ne moo ko sellal te ci jiriñoo yi koy sellal fi borom bi di fare bàkkaar yi ci jëkkati darajaat yi kon nag mu ngi noonu bu dee riwaaye ñoom imaamu Tirmidi bi rahmatullah alayhi comme ni ko al imaamu Tirmidi waxee ne eh, eh, te loolu mooy riwaayu imaamu Malik bi rahmatullah alayhi fa dhalikumur ribaat bi da ko wax ñetti yoon al imaamu Malik mu ne an al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub an abiihi an Abii Hurayrata radiyallaahu anhu anna rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala alaa uxbirukum bimaa yamhul alaa uxbirukum la wax fii mooy alaa adullukum fale alaa uxbirukum bimaa yamhul laahu bihi al-xataayaa wa yarfa'u bihi ad-darajaat isbaaqu al-wuduu'i 'inda al-makaarih wa kasratu al-xutaa ila al-masaajid wa intizaaru as-salaati ba'da as-salaat فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط noonu la ko waxe waaw ribaat jàngoog sax ci jaamu yàlla waaw comme ki nga xam ne daa sax dëkk nekk ci jihaad ci yoonu yàlla waaw jàmmaar loog noonu yi lii nii mooy sax kooku lëkkaale bi bunt bi mooy lii yomb na jafewul de waaw bakkan du ko bëgg booy tàmbali waaye noonu la waaw isbaaxul wudu del matal njàpp tàyyeel bëgg say nelaw bu naaw bu mu tax nga ne ah yow naa jàpp jàpp bu kii rek bu woyof rek bu ko defee ah, danaa ci daar ci daal mën a jullee après bu ko defee ma gaaw tëddi déedéet yow doo am lii de waaw ak baril sa jàkka yi noo xam mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi naqari na walla walla ah, jamono ji bàjj mi neex na jóg nag war a dem jàkka ngaay ah, nga dem rek waaw ba kan du ko bëgg de walla mu ngi sedd waaw waaw nga nga gaar dajjoo yooyu dem wala yoon wi sori na waaw naqari na neexu la dem waaye nga dem rek waaw teg ko sa bakkan voilà mu ngi noonu kon nag al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala muy wax mu ne as-saadisa ashar hadis bi nga xamante ne mooy as-saadisa ashar mu ne an abi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla albardayni daxala aljanna muttafaqun alayhi albardaan alsubh wal asr kon al imaam an-Nawawi ci xadis bële ci la jeexale lim doon jële ci mawlaana ah, allah Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa jazaahu allah anil islami xayra amin eh? wallahi wallahi hum sahabatu rasulillah alayhi afdalu salatu hadith yi ñu bi nga xamante ne moom lañ doon gis eh, bi yonente bale ah bon avant boobu sax bi tool doono avant boobu la mu ngi commencé woon hadith sayna Abu Hurayra ci kullu sulana hadith cent vingt ah eh? te moom as-sadis mooy six di cent ba xadis cent trente et un bi de xadis quinze hein six ba quinze mooy yooyu yëpp mu ko jële ci Seydina Abu Hurayra wala nga ne cent vingt ba cent trente et un xadis yooyu ko jële ci Mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa al imaam an-Nawawi rahimahullah ci kaw noonu ci la euh, jeexale xadis yi nga xam ne mooy mi ngi sànq isbaaxul wudu'i ala al makaari yi nga xam ne moom la rangale woon di ko tegale hadith yoo xam ne mu ngi ko doon jële ci xaafizu saxaaba radiyallahu taala anhu ci la jeexale noonu léegi nag mu ñuy duggal nag indi hadisu beneen saxaaba radiyallahu anhu boo xam ne romboon nañ gisoon nañ ay saxaa ay ay ay ay ay hadisam muy Seydina Abu Musa al-Ash'ari fay question Abu Musa al-Ash'ari nan la tudd ah, ah, ah bul indi problème ah, non indi ma problème nañ ko fi gisoon nañ fi xadiisam yow itam bi <laughs> hein nan la tudd fàtte nga ko say fay yaa di jàmbaar yow daal nii nga ko nar a <laughs> loolu du wéy de hein mooy Abdallah ibn Qays Abdallah ibn Qays al Ash'ari Abu Muusa moo doon dàkkantalam noonu la gën a siiwee mais Abdullah ibn Qays lu bari yore tubaab yi saa bu ko doon woloon la ko doon yaa Abdullah ibn Qays waaw léegi mu ne radiyallahu anhu an Abi Muusa al-Ash'ari mu ngi koy ci baayu Muusa al-Ash'ari dëkkoon ci bokkoon ci Ash'ari yi ab turu bi la woon bu mag boo xamante ne Yaman lañ nekkoon eh, eh, eh, Ash'ariyuuna yi rahmatullah alayhi radiyallahu anhum annahu qaala nee na qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na man salla al bardayn képp koo xam ne julli na ñaar yu sedd yi daxala al janna day dugg aljanna al imaamu al Buxaari mu ne muttafaq euh, mus euh, Nawawi rahimahullah mu ne muttafaqun alayhi xadis bi imaamu al Buxaari ak imaamu Muslim solo nañ ko na ko noon seen sëriñ imaamu Ahmad ak sëriñu imaamu euh, al Muslim di al imaam ad-Daarimi rahmatullah alayhim léegi mu des. imaamu Nawawi ne al-Bardaani baat boobu nga dégg al-Bardaani ñaari sedd yi xam nga lu muy tekk mu ne as-subh wal asr mooy suba ak tàkkusaan waaw loolu mooy al-Bardaani képp koo xam ne yow julli nga ña euh, julli yi al-Bardaani muy euh, jullit suba ak li nga xamante ne mooy fa mooy fajar fajar voilà mooy fajar dañ koy wax suba tamit as-subh wala salaatu as-subh wala salaatu al-fajr bokkul ak ñaari rakka yi ngay julli te doo wax ci kaw de yooyu yooyu naafila bi la farata bi mooy bi ngay wax ci kaw yow góor loolu euh, nga ne ma mais loolu waaw mais léegi fan la jóge dañ naan loolu li koy wane mooy xadiis Seydina Jarir bi mu ne salaatun yenent way saa sam len qabla shams wa qabla ghurubiha wa qabla ghurubiha mu ne euh, euh, julli xamante ne julli la joo ne laata sala tulu tulu ash-shamsi jant bi di fenk loolu mooy la jullit fajar wa qabla ghurubi ak laata muy so waaw te riwaayu muslim bi foofu dana ma yaani al-asr wal-fajr mu ngi ci jublu asr ak fajar waaw fajar euh, tàkkusaan ak fajar kon nag mu ngi noonu léegi lu tax ñu tuddee ko al-Bardaayin loolu ku mel ne al-imaam al-Xattaabi rahmatullah alayhi mu ne Eh, dañ leen a eh, tudde albardaani ñaari albardayni ñaari julli yooyee ndax ñoom eh, dañuy dañu jokkaloo ak ci bëccëg gi di di sedde xam nga bu jant bi laata muy génn mooy day sedd hein alors que bu bu waree dugg mooy bu jant bi waree dugg tamit day commencer sedd waaw mooy ñaari kat yi ñu ne looloo nga xam ne loolu la quoi <laughs> nga xam ne jant bi dem na tàngoor waa ngay dem te tamit bu dee fajar gi mooy dugg génnagul bay tàngal voilà kon nag mu ngi noonu euh, euh, euh, loolu lu ama am solo la kon boroom yonent bi alayhi salaatu salaam ne képp koo xamante ni nii moom julli na ñaar yooyu moo respecté na leen sax ci di ko def kooku day dugg aljana allahu akbar yow mooy yi nga xam ne farata la ci yow yooyu la la ne yonent bi saa saa ne ñaar yi rawatina ñaar yow bo ko respecté rek dugg nga aljana waaye saa yoonu yiw yi kon bariwul waaye bari na waaye masha allah masha allah nañ yem nii ngir bañ a guddal imaamu al-Bukhari rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabu mawaaqiitu salaa kitaabu mawaaqiitu baabu fadli salaatil fajr ngëneelu jullit fajar. foofu la ko indi nagoon al imaamu muslim mu ngi ko indi ci kitaabul masaajidi mawaadi'i salaat baabu fadli salaatay subhi wal asr wal muhaafazati alayhimaa voilà moom la indi foofule kon nag mu ngi noonu euh, euh, kon inshaa allahu taala hadiis bi ñu la doon wax sànq nag euh, ne la mooy bi mu naan yaani al fajr wal asr lool imaam muslim daal dina koy indi nag ci buntu boobu noonu. kitaabu mawaadi'i salaati wa eh, kitaabu masaajidi mawaadi'i salaati baabu fadli salaati subh wal asr wal muhaafazati alayhimaa mooy hadiis bi nga xamante ne nii eh, Umaara ibn Ruwayba as-Saqafi radiyallahu anhu saxaaba la woon moom moo ko nettali ne dégg naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan lan yalija an-naara ahadun sallaa qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghuruubihaa dégg naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn du dugg safara mukk nit koo xam ne moom day julli laata jant bi di fenk. di génn mooy fajar wa qabla ghurubiha ak laata euh, ak euh, laata ak ak ak loolu mooy lan mooy tàkkusaan ndax bu sowee mooy lan euh, kii ba timis jot na moo tax mu ne yi mu ngi ci jublu al fajara wal asra mu ngi noonu léegi mooy fajar ak asar léegi bi mu waxee lool benn waay fa qaala lahu rajulun min ahli basra anta sami'ta hadha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ruwaay ba <laughs> ah Umar ibn Ruwayba radiyallahu anhu bi mu waxee lii ab benn waay bu dëkk ci waa Basra ne ko mais ndax yow lii yaa ko dégg ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waaw léegi nag waa ji ne wa ana ashhadu anni sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sami'tuhu sami'tuhu udhunaya wa wa'ahu qalbi waaw <laughs> waa ji da nga waa ji saxaaba la mu ne ko yow dégg nga lii hmm? yow lii yaa ko dégg ci yonent bi saa saa mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi seede ne man mii tamit dégg naa ko ci ndawal yàlla li sama ñaari nopp yi dégg nañ ko sama xol wa waahu te takk na ko qalbi sama xol voilà <laughs> ngi <laughs> mu ngi noonu kon mu ngi noonu kon euh, julli yooyu mooy wane ne kon Euh, fajar la ak takkusaan waaw takkusaan Allah hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin li gën a dëgër mooy salatul asr la te moo bu am solo ak euh, fajar ñaar yooyu mooy yi nga xamante ne ñoom ñooy arbardin